baada audu billahi min alsheytaani jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna gisoon nañu laaya fanweer bi ak juróom-ñaar foofu lañu yemoon bi muy wax ñi nga xamante ne nii yabxaluuna dañoo nay wa ya'muruuna bil buxl ba pare ñuy digal nit ñi nag nay wa yaktumuuna te ñuy nëbb maa ataahum di nëbb li nga xamante ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala daal di jox ci ngëneelam gu yaatu bi muy yahuud yi nga xamante ne nii suñu borom da leen a joxoon téere waaye def fa lépp loo xam ne seenu yiw seenu gindee ko ci la ne waaye def ci àtte yoo xam ne moo tax keroog comme ni ñu ko gisawoon ci saar yee ñu génn nga xamante ne dañuy ñëw au lieu bu leen àtte bi leerul bu leen neexul laal ñu koy nëbb voilà naan waaye yow raj mu amu dara mooy koo xam ne dafa njaaloo te fekkoon dafa sangewu ñu xaañ koy xeer ba mu génn àddina ñu ne lool amul alors que mu ngi ci woon waaye wayatumuuna ñuy nëbbal li nga xam ne moom la neen borom bi tabaraka wa daal di jox min fadlihi ci ngëneelam gu yaatu gi mooy moo tax ñu doon nëbb melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgguñu woon gaa yi daal di koy jëm suñu borom nag gaa yoo yële ne waajalal naa leen préparel naa leen ñoom yéefér yoo yëlee adabam mbugal muhiina yoo xam ne moo leen di doya dal lii ci tegu nag lañu ñu a jël tey mu ne walladina <coughs> gaa yi nga xam ne te ñoom ñu ba léegi ñooy gaa yi nga xamante ne nii war nga ñoom dañoo nay duñ joxe waaye am na yeneen façon yoo xamante ne nii ñoom ñoom ay naafiq lañ waaye li ñuy def <laughs> mooy ñoom moom comme que bëgguñu dañoo bëgg di wane lu baax daal nit ñi di gis ci ñoom ñu ngi def lu baax ñoom bon yii yahuud yi di wax nga xam ne yahuud yi bañ koy wax gaa yi mooy ñi gëm dëgg dëgg naafiq yi ñépp lañ ko doon wax dañ doon xool ñi nga xam ne daal amoon nañ alliance mooy laata lislaam di ñëw ñu leen ñu leen di gis nag ci pet naan leen gis nañ ne yéen daal temps yii ah seen diina yu bees gi lu ñu wax rek buñ nee joxe leen rek ngeen di joxe ñun dañuy ragal ak ñàkk dal leen de xamu ngeen lee les lendemain xamu ngeen suba lan la ëmb damay ragal nag sa alal ji gis nga boo ko defee fii ah ah wañ sooy àddina daal di lay dal ëllëg yàgg sa njaboot nag ngeen war a torox looloo tax dañu leen di laaye biir am nag ci naafiq yi ñoo xam ne ñoom moom de façon bon dégg nañ li yahudi yi wax mais quand ngir seenu way rafet bon nañuy joxe quand même bon nañuy am daal loo xam ne dinañ joxe quoi comme ça ci biti ñépp gis ne ndekete yoo diw joxe woon naa suñu borom nag ne gaa yooyu buñ foog ne ñoom itam tane nañu de wala lii nag gaa yi nga xamante ne nii yunfiquna ñoom ñooy dépenser amwaalahum seen alal yi waaye lan moo tax ñu koy dépenser riyaa annaas bëgg nit ñi gis leen walla gis kël la def de bëgg ñu ne ha diw de moom keroog wallaahi moo baatar alal ji nag ci taabal ji de keroog de li mu joxe daanaka moom kenn joxe wu ko ñoom daal looloo leen neex waa léegi nag mu ngi noonu le <coughs> waaw alladina won yuriya naas wala yu'minuuna billah te ñoom nag gëmuñu yàlla de dara gëmuñu tus gërñë gërë gëbu gëmuñu yàlla de wala bil yawmil aaxir te gëmuñu bés bu mujj ba wa man yakuni shaytaanu lahu qarina képp nag ñooñu mooy kii muy bëgg a wax moo nekk seen parandoo mooy seen allié te mooy seen lëkkaale mu ne waman képp koo xam ne yakuni shaytaanu shaytaane mi nga xam ne menn mi iblis moom moo nekk lahu ñeel ko qarina ab lëkkaale la ki nga xam ne mooy ànd ak moom ci jëfuma ki waxama ki tëddama ki yeewoom kooku defa saa qarina waay waay kooku ak ñaaw ki nga xam ne mooy akuñ ko lëkkaaleel ko mu yàndal de lii am na nag ñu ne walla walladiina yunfiquuna mooy ña nga xamante ne nii gisoon nañ ko mooy eh, ca suuratul anfaal suñu borom ne innal ladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla ñoom moom dinañ dépenser seen alal yi voilà fa sa yunfiqunaha fi sabilillah dinañ ko dépenser de dinañ ko dépenser bokk eh, wala alladina eh, yunfiquuna wala mooy ñi nga xam ne dañoo génn seen kër bataraw war ya naas voilà wa yasudduna an sabilillah gaa yi nga xam ne dañoo génn keroog ci seen kër ya mooy ñoomin abu jahli nag gaa ñu àndoon doo bataran di réy réylu war yaa naas ak bëgg nit ñi gis leen moo taxoon mu waxoon wax jam wax bañ àggee foofale ne bi leen Abu Sufyaan yónnee Qays ibn Abi Qays ne leen dellu leen ndax moom njëgg mi kat suñu borom mooy Allah daal dina koy rëccal gaa yi ne moo Abu Jahl ne fenn lañ demul wallahi inna lanaridu badra wat naa ci suñu borom man Abu Jahl mi la wax dinañ dem ba descendre teenu Badar ya de def fa déploiement bu force bu rëy jigéen ñi daal di ñuy wayal ñu daal di ñuy euh, lojal gëléem yi ñu daal di ñuy servir sàngara si ñu daal di fay def benn descente bu garaaw ba arab yi kenn du ñu dégg rek suñu dox ak suñu nekk foofu fële ñetti fan lu dul ne dinañu xof am nañu rek ñoon lay wax moo yàlla walladina gaa yi nga xam ne yunfiquna amwalahum dañuy dépenser seen alal yir yaa naas ngir ngir naan waaye pour que gaa yi la terre entière xam notre déploiement de force ak notre ak ñi nga xamante ne noonu lañu nekk les gendarmes du te yu monde te gaa yooyu yu'minuuna billaahi ah, gëmuñu yàlla wala bil yawmil aaxiri gëmuñu sax bés bu mujj ba ñooñu nag wa man yaku am ñu ne ñooñu la waaye dañ naan ñooñ ñépp rek naafiq yeeg ñépp waa màkkaat ak yéeféer bu mën a dund ci kaw suuf ba weddi ba ba àddinay tukki mooy du ñu deñ ngir xeex l'islam li suñu borom noonu wala na ñii du ñu na yuqaatiluunakum di xare yéen fekk delloowuñ leen ngeen génn ci diine ji ngeen nekk bu ñu ko manoon mooy ñooñu lay wax rek voilà gaa yooyu la a ne wamada waa ñoom sax ana lan moo alayhim lan moo dal ci lan moo nekk ci seen kaw law amanu bu doon ni gëmoon nañ billaahi ci yow bi billaahi mooy ban lor mooy nekk ci seen kaw bu doon na ñoom gëmoon nañu borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba wa anfaqu ñoom naafiq yéeg yahuud yéeg yéeféer yéeg gaa yooyu yépp mais lan ban leer moo doon nekk seen kaw bu ñu gëmoon lii ma leen wàcceel wal billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir gis bés ba ba gëm bés bu mujj ba wa anfaqu ñu dépensé mimma razaqahumullah ci nga xam ne moom la leen seen borom tabaaraka wa taala di allah daal di wërsëgal wa kaana allahu te borom di nekkoon te du dañ di nekk ne bihim ma ak a peek moo xam li nga xamante ne moom lañ nekk ci kaw suuf te lépp dina ko enregistré te dina leen ko fay ëllëg ne inna dëgg-dëgg yégal ne borom bi tabaraka wa taala laa yazlimu du tooñ mukk misqaala darra lu toll ni pepp wala lu ko gën tuuti mooy loolu lu ko néew li nga xamante ne nii mooy mooy mooy doxu tànkal malentaan lu toll noonu sax borom bi tabaraka wa taala loolee du ko rëcc wa du ko tooñ de wayen taku bu tollee nag bu nekkee comme li nga xamante ne ni lu lu mu new néew néew wayin tagu bu nekkee xasanatan yiw yudaa'ifaha moom de moo koy fulandi wa yu'ti min ladunhu ajran azima mooy joxeef la nga xam ne mooy tukkee fa moom ajran la nga xam ne pay azima gu màgga màgga màgg mu ne fa kayfa naka lay doon idaa jiinaa bu ñu dikkee ay yawmal qiyaam min kulli ummah ci xeet wu ne <laughs> bu keroogee ana naka lay bu bi nga xam ne la ñuy dikkal teewal min kulli ummatin bi shahid xeet wu ñu daal di leen teewal ka nga xam ne mooy see mooy mooy ka mu seede muy yonent boo bële alayhi wassalaam bañ fa yónni woon wajina bi ka ñu daal di lay dikkal indi la yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ala haula'i shahida ci kaw yéeféer yii nag waa Quraysh ak yahuud yi nga xam ne ñoom ñoom lay wi taxaw na ndax ñëw nga woo leen nga nekk lay ala haula yi daal di nekk lay ci seen kaw daal di leen waral mu ne nag kon nag loolu la mu ne yow may din bu ko roogee yawaddu hay waaye ci lay mëbët lool alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi woon seen boroom ci kaw suuf na doonuñu woon gëm yonent yi alayhim salaatu wassalaam wa asaw rasul ñu daal di woon moy seen yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam di yéeféer yéeg façon naafiq yéeg ñoom ñépp ak waa Quraysh ak gaa yooyu ak ñi nga xam ne dañoo weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba àddinay tukki bu keroogee de dina ñu nekk ñoo xam ne dañuy mëbët yooloo lool lan la ñuy mëbët an tusawwa bihimul ard ñu daal di maasale ci ñoom suuf si daal ñu nekk suuf comme nañ doon wax bàyyi ma yi nga xam ne bu ëllëgee moom la doon wax ne wa yaqulul kaafiru yaa laytani kuntu turaba keroog nga xam ne yéeféer bi danaan yaa laytani ay waaye ka neexoon waaye kuntu way ma nekkoon tay turaaba ma nekkoon boobu waaye nekkoon suuf ba tey duma taxaw fii ñu ma yaatee suñu boroom nag ne bu keroogee loolu la ñuy mbébét lool waay waay ñu maasale leen suuf wala yaktumuna allaha haditha suñu boroom nag tabaraka wa taala ne xanaa ñoom xamuñ ne bu keroogee manuñoo nëbb amul dara loo xam ne la ñuy nëbb seen borom tabaaraka wa taala ci benn kàddu wala benn waxtaan benn waxu kéefër guñ fi nee woon ak lañ doon jëf fii amul lenn lenn loo xamante ne nii bu keroogee dinañ ko mën a nëbb de malgré lañ doon wax naan wallahi rabbina ma kunna mushrikiin naan waat nañ ci suñu borom ñun de nekku ñoon ñoo xam ne dañuy mooy suñu borom nekku noonu doon weddi seen borom tabaaraka wa taala